A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah wa alaa <coughs> <coughs> aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Ammaa ba'du, fa yaquulu ash-shaykhu Ahmadul Xadiim. Ah, alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma fi fi adh-dhikr fi al-muqaddima fi faslun fi adh-dhikr bal xaytu ma an dikriha yaba abad fa innahu yuqtalu kufran duna xad kon ci jataay bi ñu génn sëriñ bi radiyallahu anhu mu ngi ñu doon wax ah ngëneel yi nga xam ne moo nekk ci kalimata shahaadatayni kalimatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que ni moom mooy njëgu aljanaay borom bi te ku ko wax fas la nga làmboo gëm ko kooku day dugg aljana moo taxoon mu ne fal hëj bi zikriha voilà moo taxoon mu ne kon comme que nii la deme xam nga ne mbir mi moom nii la yow nekkal koo xamante ne nii fal hëj bi zikriha mooy dee ci sax di répéter di dem rek waaw ci tudd del sax ci di ko tudd waaw ci tudd ko di ko sikkar waaw léegi mu ne doyoon na la tamit que képp koo xamante ne nii da ne moom du tudd baat boobu te ne kooku kenn du ko utal ngànt waaw léegi nag waxoon nañ la nekkali Abu Taalib ba xam nga Abu Taalib da woon sax moom xam na ne yonent bi aleyhi salaatu salaam sax li muy woote dëgg la waaye day bañ nit ñi ca gannaawam ñuy wax naan daa bàyyi woon diiney baayam diiney maamam waaw ba moo tax mu faatoo noonu le waaw léegi mu ne moo tax mu ne bal li am ba de sa xaytuma saa sa ba nga xamante ne ni an dhikriha yaba abat cam si dane waa yow mooy ki mu wax ne na yëgal ne que ne waa ji nga xam ne du tudd baat boobu dane du ko tudd te tay ko kooku kenn du ko utal ngànt mu ne bu bañee waajooj bal haythu ma dhikriha ya ba abad dafa bañ ba faw ne dara laa ko dul wax maa tey ma ne dara laa waxul mu ne waajooj fa innahu gis nga yaa dañ koy wax lii mooy sharia bi de lii mooy lii la fiqh bi lii la lii la sawaay nga ne doo wax laa ilaha illallah mu ne waay yow dara fii nga naan la où sera ma liberté man bëgguma yooy forcer noonu quoi non saa yi lan moo ñuy war na jullit nga yow waxal laay laalal mu ne waxuma réew mu ñuy doxal sharia maa tey waxuma waaw mu ne waajooju bu ñëwee mu mu bañ ñu wax wax mu bañ kooku yuqtal des koy faat kufran ci loo xam ne mooy ak kéefër mooy dañ koy rey en tant moom yéefër la parce que nangu loo wax baat yi koy dugal ci l'islam duuna xat du gëtal de du pen du pen de xam nga pen mooy ab jullit boo xamante ne nii comme bu sàcc condition yëpp daal di réunir suñu borom ne nañ dagg loxoom bam liwee ñu jàpp dagg kooku loolu ñu ko teg pen la waaye ñi nga xam ne dafa rey nit hein moom ñu war koo rey condition yëpp réunir loolu pen la suñu borom ne ne an nafsu bin nafs waaw teewu ko doon jullit dañ koy jullee sàng ko ka ko war a donn donn ko ñu jullee ko dugal ko ci almeeru jullit yi kanta waa ji nga xam ne moom dane dara laa dul wax ñu rey ko ndax nee na wayow ma liberté waaw ah, seen waxi caaxaan yooyu rek non xam nga man kenn du ma forcer quoi parce que bu boobaa je ne pas libre quoi voilà ñu wax mun ñu daal di koy faat jaasi lislaam faat ko kooku ko ki ko faat boog yooyu fër mooy kenn du ko sàng kenn du ko dugal ci almeeru jullit ñi kenn mooy bu doon soxna la yoroon kook ko bu nekk jullit ndax lii nii benn affaire la mooy est-ce que képp ku dañ naan nga ay wax leen rek ay wax waxul ñu faat la déedéet <laughs> voilà mooy ki nga xam ne parce que l'islam lenn la moo tax yonent bi alayhi salaam doon wax naan umirtu an uqaatila naas damaa dañ maa digal comme ne ci saxiixayn may xareek nit ñi xatta yaqulu ba ni ñuy waxe laa ilaha illa allah waaw këne man dañ maa digal may xareek nit ñi ba ni ñuy waxee ah, laa ilaha illa allah fa man qaala laa ilaha illa allah asama minni maa lahu wa nafsahu illa bi haqqihi wa xisaabuhu ala allah waaw mooy xadiis seydna abu hurayra radiyallahu taala anhu nekk ci saxiix yi waaw mu ngi tamit ci ah, ah, ah, musnad imaamu ahmad ak sunan yi mu ne yonent bi alei satu nee na dañ maa digal ma xarit nit ñi ba kera ñuy wax laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ñàkk koo jaamu di neen tey indi lor boroom illa allah ku dul borom bi tabaaraka wa mu ne faman qaala yonent bi alei satu salaam ne képp ku faman qaala képp ku wax laa ilaha illa kooku képp ku ko wax asama ñoŋal na min nii ci man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maalahu alalam wa nafsahu ak bakkanam illaa bi haqqi ba mu des ci àqam mooy bu defee loo xam ne sharia ne nañ ko ko teg peine de mort mu war a faatu kooku dañ ko koy teg mooy loolu mooy àqam moo tax Seydina Siddiq laaya bii la Seydina Omar doon ci yonent ma lay sa doon Seydina Omar doon wax waaw ba muy war a xare gaa yi nga xam ne dañ ne duñ joxe zakat maani'u zakat biñ ko doon door a fal moom Seydina Siddiq radiyallahu taala anhu ci noonu nay ñu bari ci arab yi ne ñun génn nañ ci lislaam ndax lan zakat nee nañ mën nañoo des ñenn ñi ne mën nañoo des ñenn ñi dañoo tubbi moom ci saas ñenn ñi ne dinañ des mais suñu alal yii lañ dul joxati kenn ndax rasulullah lañ ko doon jox alayhi salaam génn na àddina nan nañu des ci lislaam mais duñ joxe zakat yone Seydina Siddiq radiyallahu taala anhu daal di waat ne wallahi la uqaatilanna man farraqa bayna as-salaati waz-zakaati fa inna az-zakaata haqqul maal wallaahi law mana'uunii 'iqaalan kaanuu yu'adduunahu ilaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam laqaataltuhum 'alaa man'ihi. Seydina Siddiq Siddiqul akbar radiyallahu ta'aala anhu mu ne waat naa ci yàlla ne. dinaa xare képp ku taqale naan dinaa diggante julleek zakat man l'islam bii damay julli ne duma joxe zakat bu waree ci man loolu nag moo boroom xam-xam yi ne yeneen farata yëpp loolu la boo nee man damay julli mais boo man koor man sama yoon newu ci ñu ne kook ci la moo man damay julli ah mais ay aji màkk sama yoon newu ci même bu ma ko manee mooy wendi boo xam ne dangaa jàpp ne dootul farata ci yaw njàkki waye mu ne damay xareek waa jooju kiy tàqale diggante jullee zakat te nag xam leen fa indi na ndax dëgg-dëgg a zakat xaqul maal aqu alal la ju yàlla teg te wallaahi dinaa xareek buñ ma buñ ma buñ ma tere woon dong bañ maa indil waxuma la gàtt gañ doon indire bu ñuy jëlee zakat yi di leen ko mais buum ngañ koy takk kese gëléem nga buñ ma nee duñ ma ko jox wa yoo xam doon nañ ko ëndil yonent saam dinaa xarek ñoom ci kaw loolu la Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu naan ko mais <coughs> Abu Seydina Abu Bakar mais nan nga ma a xarek ñoom te yonent ma lay saa na nga mën a xarek lool ci la Seydina ne ko nag xamal ne zakat xaqul màlla te ci xaq yoo yonente bi alei sat selaam ne illaa bi xaqi wallahi huwa a'lamu saxaaba waaw Seydina Omar xamul woon li Seydina Siddiq wan ko ne xaq boobu ngay wax naan boobu yonente bi alei sat selaam ne illaa bi xaqi te waxoon nañ xaalis bi lee dañ ciy bañ a duggaat ah mu ne loolu nag xamal ne zakat fa inna zakata xaqul maal aqu alal la képp ku ko tere dinaa xare yow waaw <coughs> allahu akbar mu ngi noonu loolu moo tax par exemple ku bañ ne laa ilaaha illallaah dafa may kaa bu dee ay yéefar lañ umirtu yonent wala saa saa lañ lañ maa jox digal ma xare digal ma ma xare nit ñi fekk ñu ne laa ilaaha illallaah mooy dafa ñëw di woote ci lislaam ngir dugal ci lislaam al al al al al dunyaa jamaa ñépp léegi benn nafaraam alhamdulilah laa ikraha fi diin du lu ñu folli comme ni ko lenn ñi di wax déedéet amul Euh, euh, force waaxi ci ci ci gi gaa dugg déedéet mbir mi nee na la dañ lay wan mbir yi <clears throat> nee na a ngi xamal la affaire yi ndax suñu borom moo wax ñu jottali mbir yi yonent ma ne saa saam nañ nag jottali ki jot sama wax na ko jottali ko jotul buñ la ko wanee nag soit nga gëm alhamdulilah wala yow boo nee gëmul da nangu nekk ci autorité jullit ñi suu ci suufu tutalu jullit ñi ñoo lay ñoo lay diriger loolu moo tax yonent bi saa saam keroog ba mu demee Tabuk mu def ay accord ak waa Ayla waa Jarba ak waa Azra façon tribu bi arabe yi ne woon foofu waa sooy arabe yi mu def ak ñoom ay accord yoo xam ne rey tax ñoom dañuy joxe jizya muy impôt de capitation des ci seen diine yi nekkoon waaye nag ci suula la tutelle jullit ñi ñoo leen di jiite tutelle jullit ñi waaw. loolooy mën a am sinon bu fetteerloo ne sama yoon naw kook lañuy ñuy xareel parce que doole jooju menace lay doon ci l'islam mu ngi noonu affaire baa ngoog mais du dañ naan waa ji na wax nañ ko nañ ko faat mais bu dee yow ki dëkk bi rawatina nag waa nga xam ne dana woon tubbi na. kooku moom dañ koy faat ndax man baddala diinahu faqtuluhu loolu la yonent ma lay saa saa wax ci hadis Seydina Abu Hurayra bi ne sahih ku fi soppi sa diine ne maa nekkoon julli nekkatuma.